الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dañu tey suñu bind suñu ñeent fukkeelu bind ak ñaar ci Philippe téere Laxdari ñu tolloon ci sàttu julli yi fi boroom téere bi di waxee ni wa awratu rajuli ma bayna surrati wa rukbati wal mar'atu كلها عورة ما عدا الوجه والكفين وتكره الصلاة في السراويل إلا إذا كان فوقها شيء وعورة الرجل ما بين السرة والركبة والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين وتكره الصلاة في السراويل إلا إذا كان فوقها شيء bam teeg nee na wa awratu rajuli awray góor ma bayna surrati moy li nekk ci diggante jumbax bi war rukbati ak bëti oom wal mar'atu jigéen kulluha léppam awratun awra la ma adal wajha bam des xarkaam wal kaffayni ak ñaari tenq wa tukrahu dinañ sib as salaatu julli fi sarawili ci tubay illaa ida kaana lulu mu nekk fawqahaa ci kawam shay'un dara am teer nee na mu ne awray góor ci wàllu julli ak gis ah moom mooy nekk diggante jimbax bi ak bëti um bi kon daa war ci ku nekk góor bu nekk na fexe ba muur diggante jumbax bi ak bëti om bi war naa fexe muur su ko muur ko buy julli war na tamit faxe ba tamit muur ko ba kenn du ko gis dégg nga ndax buy julli awraam daari feeñ julleem baaxul julleem yàqul daf ko war muur dégg kon rawatina sa ñaari bërëb yooyu ñaari mbir yooyu nga xamante mooy li génne dem joor ak di génne di ndox ñoom ñaar moom bu ñu feeñee rek julli gi day yàqu ba faw danga koy baamtuwaat ba faw kon ku nekk ni ku nekk daal booy booy muur booy julli war nga war war ngaa muur sa sa sa awra yi nekk diggante ji mbax ba ci wëtam ba dara du feeñ ci góor bu nekk dégg muur awra nag sartu la si julli mooy tax julli gi soo ko muuru si julli du wér moo tax ma ne wa awratu rajuli awray góor ma bayna surrat ak diggante ci baat bi war rukbat ak bëti oom yi bu dee wàllu jigéen la mu ne jigéen moom wala mar at jigéen kullaha awratu jigéen moom yaram bi yëpp awra lépp la war a muur lépp lépp lépp lépp lépp ma adal wajaha ba mu des karam wal kaffayni ak ñaari kon jigéen moom buy julli léppam la war a muur même bu ne même sax léppam daf ko war a muur xar karam ndek moom moo war a feeñ ak tamit ñaari tenk ñaari tenk loxo yi kon li des yëpp guy gi ko war a muur ba dara du feeñ bon ak ñaari rek ñoom ñaar rek ñoom ñoom li nga xamante ni nekkul kon moo tax kon jigéen daa war a muur yaram bi yëpp yëpp yëpp yëpp waaye suñu jamono bi moom doy na waar lool lool jigéen ñi julleeg yëpp a si am duñu muur te loolu lépp dañuy julli seen julli lu baax moo tax kon képp kuy julli ku nekk war ngaa muur sa yaram bi yëpp sa xar bi ak sa ñaari tenq yi nga muur ko tamit pour ñuy gis tamit ñi gis tamit da neena war a da muur ba kenn ba kenn du gis jiwoon nag su fekkee dafa dafa dafa woon julli mu daal di bi muy julli ay dënnam ak ay côté mag yooyu daal di feeñ day baamtuwaat julli gi ci waxtu bi julli gi daf koy baamtuwaat ci waxtu comme dënn bi rek jaaykat kii moo xam tànk yeeg yu mel noonu daal di feeñ day baamtuwaat julli feeg waxtu bi génnul feeg mm, waxtu bi génnul rek day baamtuwaat julli gi da mu ni wal mar nag su fekkee ne awraam moo feeñ nag yeneen yu nekkul cati comme ay biir beeg yenn yi daal di feeñ saa kooku moom day baamtu ba faw ndax moo ko muuru bu dee ket yi rek ñoo feeñ ah, comme comme loxo yeeg tànk yeeg li nga xam te moom mooy ket ci ram rek moom moo feeñ boobu lay bam ci waxtu bi dégg moo tax wal mar'atu jigéen kulluha lépp ma awratun la ma adal wajha ba mu des xar karam wal kaffayni ak ñaari tànk mu ne wattu ko rafu dinañ sib as salaatu julli fi sarawiili ci tubay ngay julli ci tubéy sol tubéy wala loo xamante ni mën naa meral sa yaram ah xamante ni boo ko solee sa yaram bi day génn lépp lu ma xam mën naa marqué sa yaram ngay jël di ko sol loolu dañ ko sib moo tax illaa ida kaar lu mu xamante ni nag boo jullee boo boo ko solee di julli am na am na loo ci kawam moo xam da ngaa teg ci kaw benn dara wala dara loo xam am na loo sol loo xamante ni mën naa muur lool saa ko dara nekku ci kenn du ko sib soo tubayoo denc bi fi saraawil ci tubay illaa idaa kaan lu mu nekk fawqaa ci kawam shay'un dara mu ne wa awratu rajul awray góor maa bayna surrati mooy nekk diggante jumbax bi war rukbat ak bati oom wal maratu jigéen kulluhaa lépp awratun awra la maa adal wajha ba mu des xarkaam wal kaffayn ak ñaari tenq wa tukrahu denc bi asalaat julli fi saraawil ci tubay illaa idaa kaan lu mu nekk fawqahaa ci kawam shay'un dara tere mi ngi ko di wax wa man tanajjasa thawbuhu walam yajid thawban ghayrahu walam yajid maa'an yaghsiluhu bihi aw lam yakun 'indahu maa yalbas hatta yaghsilahu wa khaafa khuruuja al-waqti salla bi najaasatihi wa man tanajjasa thawbuhu ولم يجد ثوبا غيره ولم يجد ماء يغسله به أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله وخاف خروج الوقت صلى بنجاسته من ومن تنجس koo xamante ni sobewu na dafa tax sobe sawbuhu yérem walam yejid ta amul sawban yére xayrahu beneen budul moom walam yejid ta amul maa an ndox yaxsiluhu bu mu ko raxasee bihi ci moom awlam yakun wala wala nekkul indahu fa moom maa yalbasu lu mu sol xatta yaxsilahu ba mu raxas ko wa xaafata ragal na xurujal waxti génn waxtu bi sollaa na julli bi najaasatihi ci sobeem dégg ni borom téeb ne na koo xamante ni tey moom yéreem dafa taq sobe li yéreem taqee sobe amul benn yére bu dul yére boobu benn yére boobu kese la am benn ñaareel bi ku xam yéreem dafa tax sobe te amul benn ndox bu mu ko raxasee amul ndox bu mu mën a raxasee yéreem bi tax sobe ñetteel bi ne sa yére dafa tax sobe waaw waaye am na ndox bu mu ko raxasee waaye amul beneen yére bu mu mën a bu mu mën a sol wala loo xamante ni mën na koo sol ba keroog muy raxas yére bi ba pare ñeenteel bi mooy koo xamante ni moom kii yërëm dafa tax sobe te ragal na génn waxtu bi génn dégg nga comme ci comme comme nekk ci ñeenti ñi yépp sa day jullee day jullee sobe si moo tax ma mënta na jësa comme comme comme sobewu xamante ne dafa tax sobe sababu yéreem yéreem moo tax sobe wala muy gis te amul sawban benn yére xayraw amul benn yére yéreem dafa tax sowe moom te amul te amul te amul beneen beneen yële fa kooku solla bi julli ànd ak sobe moom day julliwaale ak ak sobe si moo tax ma la ko ni konte rëdd bi doy na waar loolu dafa takk suuf lay doon dégg nga ko xamante ni dafa takk sobe te amul beneen yëre bu bu dul kooku kooku moom soobaa solla bi najaas day julli ànd ak sobe nga xamante ni moom ragal na bu fi xaar bu fi yëreem dafa takk sobe amul beneen yëre te bii xaar beneen yëre mu ragal génn waxtu bi day julli sobe keneen ki mooy koo xamante ni moom yëreem dafa dafa dafa tax sobe te amul ndox bum mu koy raxasee te buy xaar te amul ndox bu koy raxasee te buy xaar buy xaar ndox buy xaar bu koy raxas waxtu bi génn kooku tamit ànd ak sobe si bi mooy koo xamante ni moom tamit yëreem dafa tax sobe waaye am na ndox bu am nga am na am na ndox bu mu bu mu koy raxasee waaye amul yëre boo xamante ni wala loo xamante ni mën na koo sol. ba keroog mu raxas yére bi ba pare te ragal na ne bu fiy jéem a xaar loo xamante ne mën na koo sol ba keroog mu raxas yére bi ba pare soo ba waxtu bi day génn moom tamit ba léegi sol laa bi najaasa di julli ak sobe si dégg nga mu si ak sobe si génn waxtu bi moo tax ba mënta najaasa comme sobewu sababu taamul sababan yére xëyru bu dul moom wala mu yëjjit taamul maa an ndox yaxsiluhu mu ko raxasee bi ci moom wa awalam yakun wala nekkul indahu fa moom maa yalbas lum sol xataa yaxsiluhu raxas ko wa xaafata ragal na xuruja waxtu génn waxtu bi ci melokaan yooyu yëpp sol la day julli bi nijaasati ci sobe kon ñu yem foofu ba beneen yoon incha allahu rabbi